te moom la waa jumhurul ulama rahmatullah alayhim daal di wax waaw ne lii la lii mooy li nga xamante ne lii la lii di tekki al yadul mu'tiya eh, mooy bii joxe mooy al ulya as-sa'ila bii laaj mooy bi as te loolu ay xadiis bari na ci waaw loolu bari na ci yoo xamante ne nii eh, ñëw na yuy wane ne yonent bi alayhi salaatu salaam loolu moom moo ko waxal boppam Seydina Hakim ci boppam ne na ci hadis boo xam ne mu ngi ci at-Tabarani al imaam al-Hafiz nee na bi isnaadin sahih mu ne moom moo dégg yonent bi alayhi salaatu salaam ne yadul ulya fawqa yadil mu mooy yadullahi fawqa ne na loxol yàlla mu ngi ci kaw loxol joxe. loxoy kiy joxe mu ngi ci kaw loxoy kiy jël te loxoy kiy jël moo féete suuf loxo yi waaw waaw kon mu ngi noonu lii yëpp day wane ne loolu moo gën a dëgër sauf que am na yeneen i wax waaw yoo xamante ne nii dañ ne non <laughs> non yabu suuf la du kiy laaj kese mais mooy képp buy jël xam nga xam nga jël ñaari jël dafa am am na koo xam ne day jël te laaju moom la leen tubay saasaan naan ku ko jël te laajoo kooku dinañ ko ci barkeel xam nga kooku dafa yem ak kiy laaj bokkuñu moom nañu ne non benn la mooy kiy jox kiy jël daal mu ngi jël moom loxoom mooy suuf dañ naan la dëgg la bu dee ci kaw looy xool nii bi muy jël daa loxoom daa féete suuf loolu kooku bokkul ak kii yonent bay saasaan di wax kii yonent bay mooy kiy laaj ñu koy jox mais waxul ki nga xam ne moom laajut dara xemmee mu ci dara waaye bi saxaawati nafs rek àndal ñu koy jox kooku taxul muy wax fii waaw am ñu ne nag ñaar yëpp la mais loolu dëgërul waaw <laughs> waaw léegi loolu benn wax la am ñeneen ñu ne non al yadu sufla al yadul ulya no mais wax jooju moom dëgërul du tout Eh, al imaam ibnu Qutayba rahimahullah moo ko nettali ci gariibul xadiis mu ne dafa am ñoo xamante ne nii ñu mujj lañ ci ñoo xam ne nee nañ dañuy suufi suufi lu ko waa al mutasawwifa ñoo am nee nañ ay suufi lañ ñu ne non loxo bi jël moo gën loxo bi joxe te ma ñu joxe Ibn Qutayba mu ne non man ñi gisuma ne wala uraa haa'ulaa'i illaa qawman istataabu su'aala fa hum yahtajuuna lid-danaa'a <laughs> mu ne ñuy wax nii moom gisuma seen wax ji lu dul ne dañoo nekk ay nit ñoo xam ne dañoo tey eh, eh, teeyal seen bakkan def seen bakkan mu teey ci loo xam ne mooy ñaan mooy di commander dañoo dem daal ba ba ba mii daw ko seen bakkan jàpp ne lii daal mooy li baax mooy li teey daal moo tax ñuy ñuy ut di di layal ak ak ak wàcce parce que di dëkk ñaan nga daan loolu moo gën ci joxe <laughs> mu ne bu doon loolu la xanaa kon mawlaa bi jaam bi jaam bi ñu libéré moom mooy nekk sang bi waaw mooy nekk sang bi ah sang bi nekk jaam bi ainsi de suite <laughs> al imaam alxasanul basri beneen wax rahimahullah moom mu ne al yadul ulya mooy biy joxe wa sufla al maania mooy biy bañ waaw mooy bi nga xam ne joxewul dara <laughs> waaw loxo bi nga xam ne waaye bi nga xam ne al ki nga xam ne moom am na buñ ko laajee mu joxe al sufla mooy ki nga xam ne moom dafa nay du joxe mais lii façon yeneen sallallahu <laughs> alayhi wa sallam waxul lii <laughs> waaw mu am beneen wax boo xam ne Jamaluddin ibnu Nabata moom moo ko wax rahimahullah indi fa benn wax ci téereem Matla'ul Fawaa'id mu ne doo gis nga al ulya bi yonent bay saasaam bi wax ak al sufla du loxo du hissiya bi loxo bi ñuy daj bi ñuy mooy loxo cër bi ñu xam la main du loolu la ci jublu lim ci jublu mooy al mooy am mooy an ni'ma mooy xéewal mooy al yadul ulya mooy xéewal gi gën a bari xayrun moo gën min al yadi sufla ci xéewal gi gën suufe loolu la yonent way sa sam bi wax mooy bi néew man ko waaye man man man dara loolu mooy la mu ne yonent way sa sam day puus nit ñi ci ay teraangay jikko waaw waaye moo tax mu ne li gën ci sarax yi comme waxu yonent ay saasaam bi ne li gën ci sarax yi mooy li nga xamante ne boo ko joxee kan ko jox day tax waa ji dootul soxlaal kenn dara mu ne loolu nag la yonent ay saasaam bi wax fii naan al yadul ulya xayrun min al yadis sufla loxo bi féete kaw mooy loxo bi nga xam ne mooy ki nga xam ne lu bari lay joxe xam nga boo ma jëloon nañ jox exemple bu ma jëloon 1000 euh, euro war koo saraxe nii bu ma jëlee mille euros yi séddale ko mille personnes ku nekk lu muy am fay mille euros divisé par mille wala daa sori ci baal lool cent mille jëlal sa calculatrice yow daa mel ni doo mate ko ma yow yam mat mat yi dañ laa mat bu yàgg comme man cent mille laay farax ma diviser ko par cent personnes ku nekk lu muy am defal sa calculatrice bi ci sa téléphone bi xanaa am nga ko nag bay yow yor nga mat bu fon yow itam <laughs> waaw cent mille divisé par cent mille voilà boo yoree cent mille di ko di ko séddalee cent personnes ku nekk mille lay am alors que bu ma jëloon cent jox ko benn nit saa lu mu cent mille lay am te cent mille yi mooy day tax moom ñett gam ne woon ak yenn aajo yamuy soxla da koy jéggi génn mu ne nag yeneen may saa saa loolu lay wax yow boo joxee lu bari ak tamit ki nga xam ne de moom mën na joxe lu bari mu joxe lu bari keneen ku man ni moom joxe lu tuuti bu waaw kay bu boobaa alyadul ulya mooy ki saraxe bari moo gën ci saraxe lu tuuti mu ne loolu lay wax mais bon euh, même bu nee ne mais wax jooju dafa sori du du du lii <laughs> insha allah Allahu akbar affaire bi daal leen na la li nga xamante ne nii moo am mooy lii yonent bay saa saa moo ko tekkil boppam comme l'imam al-Qurtubi wax ne lii moom leer na quoi ci hadis Mawlana Ibn Umar bi que ne al yarul ulya mooy loxo biy joxe am na ñeneen ñu naan non yarul ulya mooy loxo bi yàlla ndax yarul suuf laa it mooy loxo bi yàlla parce que yàlla mooy jole mooy joxe te mooy jël waaw mais boo loolu ku mel ne al imam Ibn Arabi al Maliki <laughs> rahimahullah mu ngi wax lu mel noonu <laughs> naan ndax yàlla euh, moom loxo ciy joxe loxo yàllaa ko féete kaw waaw te yàlla moo am xéewal ci wam moo tax mu mën a joxe kantaan loxo kiy jëlit inna lillahi ma ata wa lahu ma axad mooy kiy joxe moo ko moom mooy li moo moom li mu jël lool beneen affaire la waaye euh, lan la tegtalatoo al imam al qurtubi mu ne parce que kiy jël ndax nit ki bu joxee yàlla mooy nangu voilà yàlla mooy boo saraxee da koy jël daal di koy fulandi comme hadis boobu yore tubay saasaam di wax comme ku nekk ci yéen ni nga xam ne noonu lay toppatoo aw fasam as moolam di ko di ko di ko di ko di ko di ko toppatoo ba mu mag ñoo kon ñaari loxo yëpp bu yàlla te wa kilta yadayhi yamin waaw te ñaari loxoom yëpp ndejoor la mais loolu waxuñu loolu lii li ñuy wax waxuñu yàlla lii nit ñi lay wax kiy joxe lii nit ñi. <laughs> waxul loolu en tout cas bon bref pour gën pour kii mooy li yonent bay saa saa euh, hadis boobu dara du mudraj du mudraj yonent bay saa saa ci boppam moo ko wax waaw keni al yadul ulya leeral ko loxo bi nga xam ne moo féete kaw gën loxo bi nga xamante ne nii eh, eh, eh, moo féete suuf te loolu moo al imaamul Qurtubi ne ma ne wax ji daal jeex na waqa tafsiirul yadil ulya was sufla fi hadith ibn Umar hada quoi huwa nassun yarfa'u al-khilaafa wa man xoolal affaire bi simple na man Abu Ahmad al-Qurtubi sëriñu borom tafsir bi. eh attention ma ne leer na ta na fii ci hadiisu Ibnu Umar bii que ne Yonent may saa saa leeral nañu lan mooy yarul ulya loxo bi féete kaw mooy biy joxe yoo xam bi féete suuf mooy biy nangu biy jël biy laaj voilà mooy biy laaj jeex na lii dafa leer. waaw li jeex na quoi kon nag mu ne lii texte la lu jóge ci yolente bay saasaam leer nañ di yëkkati wute bi am ci ban mooy yarul ulya ban mooy yarul sufla tañ tudd fi euh, ci lu gàtt wax yi waaye it taassufa mooy ñi nga xam ne dañuy jéema di firée mbir mu firi boo xamante ne vraiment waaw euh, waalam mais xaw na sori quand même <laughs> xaw nga <laughs> yenn yi dama reetaan lu sax <laughs> <laughs> nan nga mën a wax riyadu sufla <laughs> moom moo gën riyadul al al al al al kiy joxe al ulya wala <laughs> am na ko tey ma ne ne gaa yi daal dañoo miinal seen bopp lu yées lu lu wàcc rek moo tax ñuy ute lay yooyu ko wax waaw loolu daal lu yéemee ngo waaw kon nag mu ngi noonu waaw bokkul ak kiy jël yox la mais as-sufla bokkul ak kiy jël te laajul mooy kiy jël tey laaj te laaj waral ko même bu dee ne kiy jël te laajul kooku sufla la mais kooku kiiwul taxul ñuy wax mais loolu buñ ko waxee kon gis nañ li gën a dëgër insha allah euh, euh, euh, mooy kon al yadul ulya mooy biy joxe sa al sufla mooy biy laaj bi jël ñu koy jox muy jël mais si ceci dit li nga sax nga gis ñenn ñi di indi yenn ta'wil yi yenn interprétation yu xaw a sor yi mooy dañoo bëgg a bañ nit ki jàppu ne à chaque fois nga jàpp ne kiy joxe moo gën ci lu ñu jooyal kiy jël ki muy jox du lool de non dañ la ci acte bii nii acte bii ñuy wax joxe gi fo loolu kese lañu wax loolu kese la yonent bay saa saan jox waxul ne koo gis muy joxe muy jël ki koy jox ko gën ci lu ñu jooyal moo ko dara ya fa yàlla mukk du loolu ah <laughs> diw moo moom ah wàllu wàllu jo wàllu wàllu wax wax ju leer nag moo moo ci man moo ci gën a moo ci moom lui il est plus éloquent ça pas dire que il est plus éloquent ci domaine yëpp moom moo plus mooy superlatif ci gars yi non ci domaine boobu voilà ak ci acte boobu kon yeneen way sar sam kon mu ne wal yadul ulya ñëwaat ci hadith bi mu ngi wax ak Seydina Hakim <laughs> wal yadu loolu loxo bi féete kaw xayrun moo gën min al yadi sufla ci loxo bi féete suuf di nangu qaala Hakim mu ne Hakim nee na ibn Hizam nu Xuwaylid mu ne mu ne Hakim nee na radiyallahu anhu fa bi ma yonent bay saa saa waxee kàddu yu jotale yi tamat fa qultu ma ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam walladi ba'athaka bil haqqi waat naa ci ki nga xam ne moo la yebal yónni la ci dëgg man hakim xam nga yadul lool yaag marul suflaa yi dañu waroon a bàyyi sax ba njàngat yi taxaw ci mais masala lan mooy yadul lool yi ak yadul suflaa mais bon jàll na léegi la ci sa doon xel door a dem mënoon nañ ko bàyyi bii di ñëw comme yaa tey ñu firi firi bu gaaw rek de toute façon dina ci am beneen jotaay moom dina ci am insha allah parce que lii moom jeexagul ah kon mu ne mu ne ko ya rasulallah walladhi ba'athaka bil haqq waat naa ci ki la yebal ci dëgg muy yàlla laa arza'u ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya waat naa ci yàlla dootuma lan mooy arza'u al imam an-Nawawi mu ne yarza'u bi ra'in thumma zay ra moo jiitu wul wax yazra'u de yar summa zaay raabu am tomb summa hamza ginnaaw gi hamza voilà ay li muy tekki mooy lam yaxuz min ahadin shay'an mooy du ma jël ci kenn dara mu ne wa aslu raz'i cosaana ar-raz'i mooy an nuqsaan wàññi mooy lam yan ay lam yanqus du wàññi ahadan kenn shay'an dara bil axdi minhu te la muy jële ci moom waaw kon Hakim loolu la wax ne yonent way saasaam jël engagement ci kanamu yonent bay saasaam ne ko wat naa ci kile yónni ci dëgg laa arza'u ahadan ko shay'an amul kenn ku may ñaana te dara amatul kenn ko waxuma la ñaan mais di jël ci kenn dara loo xam ne bu ma ko jëlee ci moom la mu yor am lu ko wàññeeku du ko def mooy dootuma laaj kenn dara te dootuma jël ci kenn dara jeex na waaw dootuma wàññil kenn ci moom ginnaaw yow yonent ba'daka sa ginnaaw shay'an dara hatta ufaariqa dunya ba ni may takkale ko àddina ba ni may génn àddina ba ni may demee ci wuyu ji saa borom ba ni may faatoo Seyna Hakim nag lii mu jëlee yonent bay saa saam yonent bay saa ku nekkoon xalifa Seyna Abu Bakar mu ne fa kaana Abu Bakrin radiyallahu anhu Seyna Abu Bakar bi mu nee xalifa yadu Hakiman da doon woo li yu'tiyahu al-'ata ngir jox ko ci alal yi parce que alal yi dañ doon ay xare day am ay alal ñëw te alal yooyu bul foog ne xalifa way jël di ci gundaandaata ka ndoos comme ñun niñ ko xame suñu nguur yi nga xamante ne lu nguur yi dara <laughs> waaw woo daal woo demee président wala yaay jiit daal ñu ne caisse noire comme soo noonu leen dit loolu lépp ay keesu mbuxum la waaw waaw alalu réew mi ñu ne diw daal lu ko ci neen def kan noo ko kan kan moo leen ko même bu dee yéen a ko voté vote kàccoor la ce n'est pas leen euh, dagana la xaraama euh, sàngara ngeen seet est mu dagan leen ngeen jàpp alalu réew mi yi ñàkku ñépp bokku ci ñu jël ko jox ko diw mu ciy gundaa daata ka noos <laughs> di jëpp bandaxal man daa saay gaay ne lii baax na ku la ko wax waxul dëgg waxul dëgg <laughs> waaw moo tax suñ suñ ko waroon naan gaay <laughs> radiyallahu anhu mu ne xoolal yenn sëriñ si rek non loolu daf koy gis oh. bi muy bi muy danoo sëriñ foo foo yi foo sëriñ yi ci masaali mu ne da ngay gis ñenn ñi moom fan la ngeen leen fekk ci buntu buur yi nga xam ne di di di di di di fa sàkku maalam jazula quoi alal du duun <laughs> ci ñoo xamante nii mooy buur yoo xamante ne nii ay non seulement <laughs> seen alal yi yëpp alalu tooj la waaw. waaw ba pare nag ngir la nee na ngir dem Makka quoi bu Makkay jege gaa yi dem ci buur alalu buur yi moo tax loolu dafay loolu loolu da luy yàgg la non gis nga booy booy booy liir yooyu ak ci say Seydil Hadji Malick bind ak yooyu ci ngay xamee ne <laughs> gaa yi dañoo xam ne yi léegi la xew quoi non gaa yi noonu lañ ma sa xam loolu lañ ma sa xam loolu lañ ma sa xam gis nga sëriñ léegi léegi sax la gaa yi xaw a yeewu mais sëriñ loolu la mais looloo noonu seen dund ah. moo tax ñoom lu statu quo rek waaw ñoom moo tax bi tubaab bi ñëwee nan lay si de mu simple lool ci ñoom parce que ñoom loolu lañ na fa xam diine kenn du ko doxal lu dul nañ ut daara ne dañuy jàngale kantaal yi alxuraan di wax kenn du ko doxal waaw ñoom ñooy war a xam ñeneen yi xamuñ dara ñu leen di exploiter waaw <laughs> ñu leen di nax. di leen jënde eh, di leen jaay ngir am seen àddina wal iyaazu billah waaw moo tax ñoom julluhum fuxuux li ëpp ci ñoom ay këppatal lañu te ba léegi lañ noonu lañ mel wal iyaazu billah <laughs> Seyna Hakim <laughs> alal ji bu ñu wasoon a ñëw Seyna Abu Bakar di séddale mbir yi jullit ñi mu woo Hakim di ko jox moom wàllam Abdullah loolu lay wax ne fa kaana Abu Bakr yad'u Hakima da doon wax Hakim li yu'tihi al-'ata ngir jox ko lim moom ci ci ci yi muy joxe fay en tant que jiitu julli ji war a séddale équitablement ak selon ku nekk sa dayo ci l'islam lan nga war a am mu woo Hakim di ko jox fa ya'ba an yaqbala minhu shay'an Hakim ne ah, man man da eh, yaa xalifata rasulillah doy eh, yow xalifaay ndaw yàlla sa man ndax na du may jël de <laughs> te pourtant laaju ko ah. laaju ko mais comme que waxoon na yonent way saasaam du ma wàññi lu nit yor may jël ci moom lu tax la mu yor wàññeeku jamais duma ko def du dama ko laaj du dama ko jox duma ko nangooti waaw noonu la doon doxalee Seydina Abu Bakar ban saa bu ko woowee Hakim ne yii alal Hakim lii nii de mu ngi mel ni tey da ngay de ñu ne yow allocation yi ay allocation la woon ah douze mille euros yi de yaa ko moom Hakim ne douze mille euros non man du ma jël de ah yaa ko moom jëlal mu ne ma ne bàyyi <laughs> du ma jël dara dem yoonam <laughs> summa inna Umar ginnaaw bi Seydina Abu génne àddina Seydina Umar nekk xalifa radiyallahu anhu da'ahu mu woo Hakim li yutiyahu ngir jox ko moom itam bi affaire yi ko en xalifa alal yi day ñëw ñu war koo séddale nit ñi mu woo Hakim ngir jox ko fa ya fa aba Hakim ne mukk an yaqbala bañ ne du ko jël mukk fa qaala léegi ñu bañee Seydina Omar radiyallahu anhu ngir bañ ñi xamul li xew parce que lii dafa am solo lii muy def nii nañ ko gis ci ñàngati Seydina Omar radiyallahu anhu bu Hakim bañ saa bu bañee Seydina Omar taxaw ci minbar bi ne yaa ma'shar al muslimin waaw yégal yéen mboolem way gëm yi ushidukum ala hakimin maa ngi leen di seedeloo ci hakima ngi di ma dégg mu ngi nii di ma gis yéen a ngi toog di dégg may wax moom mu ngi dégg maa ngi leen di seedeel ci hakim ne anni man Omar de aridu alayhi haqqa dama koy gaaral ngir jox ko bi mu am lii bi nga xam ne qasama allahu lahu yàlla moo ko séddale jox ko ko waaw ah, allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxul ne man maa koy jox waaw xam nga sore nag suñu président yi nga xam ne dañuy defal benn gox dara ne dañ faa def benn infrastructure ab tali ah wala braay wala lu man di doon wala defaraat canalisation yi élection ñëw gars yi voté luñ leen ñu ne buñ sañoon ñii door ñu leen duñ leen waruñ leen woon a defal dara mel ni affaire boobu noonu moom ci turam la ko moom ci turu boppam la ko defee alors que lii mbir la mu yàlla da koo jox ngir mu yëwénal mbiru jaam yi mbiru ñi nga xam ne ñoom la def ñooñu goreel waroon naa gore bi ñu ko tànnee jox teg ko foofu mu ñëw di jàpp ne mbir yi mbiru boppam ku ma voteelul kon kii maa ngi rëccul ma koy defal wal iyaadu billah gis nañu ni ñu suufee parce que ñoo ko def waaw mooy ni ñu mel képp ñu ni mel la ñu ni ñu mel personnellement individuellement ñi ñu mel la ñu Seydina Omar radiyallahu anhu neewul maa ko ko jox dana yàlla moo ko sédd man duma ci dara poste laa intermédiaire laa dig digle laa boo xam ne li yàllay joxe comme que man maa fi toogal yonent bay saa saam mi nga xam ne dëgg dëgg mooy séddale ah lii de la Hakim am ci alal ji maa ngi jox séddaleen ngi jox Hakim mu bañ li nga xam ne yàlla moo ko sédd jox ko ko fa yaba mu bañ Allahu akbar fi hada fay ci alal yi nga xam ne mooy jóge ci bu ñu ubbee dëkk yi fa yaba an yaxuda mu bañ koo jël noonu la Hakim doxale ku nekk xalifa te mu ngi génn àddina jamonoy Seydina Muawiya ibn Abi Sufyan kon yàgg na ah kon xam nga ne Hakim yàgg na <laughs> waaw moo tax mu ne nag gis nga nii lan falam yarza Hakimun ahadan min an-nas ba'da an-nabi hatta tuwfiya sallallahu alayhi wa sallam moo tax dam ko jële woon pat ca yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah hakim wàññiwul jëlul ci benn ahadan dara minan ci nit ñi du fiftin du dërëm du benn matériel bu mës a jël ci nit waa ji ne ko am danaan maa bañ te ñëw ne ko aal ma wala may ma wala mukk may mag yooyu dee mukk te boo koy jox mu ne la mukk du ma jël noonu la continuer jëlul ci kenn wàññiwul kenn dara ginnaaw saa saa ba mu ko waxee yonent bi saa saa hatta tuwfiya noonu la continuer Allahu akbar noonu la continuer di dunde noonu ba ni muy génn àddina ci jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa allahu akbar allahu akbar barki yàlla laa wax ah mana hadis bi muttafaqun alayhi al imaamu kon foog naa ci suuf wax nañ lépp yarza'u gis nañ ko ishraafu nafs gis nañ ko loolu lépp gis nañ ko saxaawatu nafs kon mu ne hadis bi rawahu soloona muttafaqun alayhi al imam al Bukhari ak al imam Muslim rahmatullah alayhi ma soloo nañu ko léegi première laaj yii rek la ñuy def taxrij ba après njàng ni ñu bàyyi bii di ñëw insha allahu taala al imam léegi est ce que kese premièrement ñoom ñoo ko solo dañ naan la déedéet wax la sànk al imamu malikun al imamu malikun ibnu anas non non du bi du bi maa ngi koy jaawale eh, hadiisu Seydina wa Mawlana Ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu ah non boobu la imaamu Maalik so voilà moo tax ñoom imaamul Qurtubi doon wax loolu waaye imaam yi nii dañ naan la du ñoom ñaar ñëpp seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ak al imaam ad-Daarimi rahimahullahu ta'ala di sëriñ imaam Muslim ak ñoom imaam an-Nasaa'i ak imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi naka noon al imaamu Abu Dawud solo ñii la Ahmad imaam ad-Daarimi imaam at-Tirmidhi imaam an-Nasaa'i voilà ñooñu ñoo ko solo ak wa shaykhaani rahmatullahi al-jamii' ñii ñoo solo al-imaam al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala andi na ko ci bërëb yu bari yu bëree bëri indi na ko ci kitaabul wasaaya baabu ta'wiili qawlillahi ta'aala min ba'di wasiyatin tuusuuna biha loolu indi na ko foofu waaye indi na ko ci kitaabu zakaat baabu laa sadaqata illaa an zahri ghinaa indi na ko ci kitaabu zakaat baabul istinfaaf anil masala indi na ko ci kitaabu fardul xumus baabu maa kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yu'til mu'allafati al-mu'allafata quluubuhum wa ghayruhum minal xumus voilà léegi bon indi na ko tamit ci kitaabu riqaaq al imaamu muslim kantamoon dina ko ci kitaabu zakaat foofu la ko di bayaanu baabu bi surah yi def ñoom imaamu Nawawi bayaan anna al yadul ulya xayrun min al yadi suxra ah te ne lii leeral lool kon al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala boo jëlee ah kitaabul wasaaya mu ne haddasanaa ah, baabu qawlillahi ta'ala min ba'di wasiyatin tuusuuna bihaa mu ne haddasanaa Muhammad ibn Yuusuf mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Yuusuf ibn Waaqid ibn Usmaan ad-Dabbi mawlaahum al-Firyaabi rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa mu ne nettali nañu al-Awzaa'i sëriñu waa Shaam Abdurrahmaan ibn Amr ibn Abi Amr ash-Shaami rahimahullah al-Awzaa'i ad-Dimashqi rahimahullahu ta'aala an az-Zuhri moo ko jëlee jël imaam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihaab ibn Abdillah ibn al-Haarith ibn Zuhri ibn Kilaab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghaalib al-Qurashi az-Zuhri Abu Abu Bakr radiyallahu rahimahullahu ta'ala an Sa'id ibn al-Musayyib wa Urwa ibn Zubayr moo ko jëlee ci ñaari sëriñ ñoom zuhri nga xam ne ñoom ñëpp ay taalibey saxaaba rek mais moom ci taalibey saxaaba yu tuuti la bo yu yu yu ci ñu euh, ñu tuuti ci euh, mooy mooy daraja gi gën a féete mooy moo bokkul ci ñi mag ci ta sëriñu euh, taalibey saxaaba yi imaamu Zuhri moo tax ñoom ay Ibnu Umar ak ñooñu la la la la la jotee ñooñu an Sa'id moo ko jëlee nag ci Sa'id ibn al-Musayyib nga xam ne sangu taabi'iin yi muy Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn Aid ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala wa Urwa ibn Zubayr ak bokkam ni Seydina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid xam nga moom bokk Hakim la ah, Khuwaylid ibn muy eh, eh, en fait az-Zubayr di bàyyi Urwa Awwam mi ko jur frère u Hizaam la te frère u yaay Xadiija la mooy yaay Xadiija ñaari frère am yaay Xadiijatu dafa am frère bu tudd Hizaam am frère bu tudd Awwam Hizaam jur Hakim Awaam jur Az-Zubayr xawaari Rasulillah <laughs> Allahu akbar kon Urwa ibn Zubayr kon gis nga ah, ah léegi ah, mooy Urwa boobu anna Hakiman kon mooy Hakim lan la ci Urwa ah Hakim bàyyi la ci moom parce que Az-Zubayr bàyyi Az-Zubayr di Awaam frère xisaam mi jur xakim la mooy wala comprendre roo fay xisaam di papaay xakim xisaam ak awaam mi jur zubayr ñoom ay frère lañu kii awaam jur ak zubayr frère am bi di xisaam jur xakim kon kay ñooy ay cousin lañu <laughs> léegi kon doomu ak zubayr jële ci doomu Euh, ki nga xam ne mooy ci Hakim kon Hakim di lan Hakim baay baay baay la ci moom waaw kon mu jëlee kon anna Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu euh, qaala sa'altu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kon noonu la ko indi indi na ko kon ci bërëb yu bari kan daal imaamu ngir bañ a guddal jarul ñu koy wax ba xadiis bi dafa gudd kan daal imaamu Muslim Abul Husayn rahimahullahu ta'ala moom imaam Muslim nag kii wam mi guddul mooy mooy riwaay bu gudd bi nga xam ne moom lañ am ci ci Riyad bi imaamul yi moo ko solo gis nga ñu ko indee yooyu da am na fu ko yu bari waaw guddal lépp kanta imaam Muslim moom guddalu ko waaw moom bi mu ko solowee ñaa da ko tegale eh, eh, eh, mais guddul imaamu Muslim Abul Husayn moom mu ngi ko indi ci kitaabu zakat ah kitaabu zakat ñaari hadith la jël di tegale leen ci Hakim ñaari version moom na Euh, baabu bayaani anna al-yad al-ulya xayrun min al-yad as-sufla comme ni nga ko waxee mu ne haddathana Muhammad ibn Bashshar wa Muhammad ibn Hatim wa Ahmad ibn Abdah jami'an <laughs> Imam Muslim mu ne sama ñetti sëriñ laa ko jëlee Muhammad ibn Bashshar di Muhammad ibn Bashshar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri Bundar rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn Hatim ak sama beneen sëriñ di Muhammad ibn Hatim ibn Maynun al Baghdaadi yu al Marwazi yu rahimahullahu ta'ala al mu'addibu wa Ahmad ibn Abda ak sama beneen sëriñ ñetteel di Ahmad ibn Abda ibn Musa Abu Abdillah ad-Dabbi yu al Basri yu rahimahullahu ta'ala mu ne jami'an ñoom ñi ñëpp an Yahya ibn an Yahya al-Qattani an Yahya al-Qattani ñu jëlee ko ci Yahya al-Qattan mooy Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz waaw ponkal mu moom mu yéeme mi ak yéeme <laughs> Abu Sa'id al-Basri al-Ahwal <laughs> rahimahullah sëriñ ñoom imaam Ahmad ak ñoom ñi qaala mu ne <clears throat> Ibnu Bashar mu ne kanta Ibnu Bashar imaam Ibnu Bashar moom sama sëriñ boobu moom nii la ko waxe muy Bundaar haddathana netana Yahya moom dana Yahya kese Ah, muy ibn Qattan ibn Yahya ibn Farrukh Yahya ibn Sa'id la ibn Farrukh al-Qattan rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Amr ibn Uthman mu nekk ñu directe mooy Amr ibn Uthman mooy al-Farrukh al-Qattan moo ko wax ibn Farrukh al-Qattan Yahya mu ne ki ñu nettali mooy eh, ki nga xam ne mooy Amr ibn Uthman di Amr ibn Uthman ibn Abdillah ibn Mawhib al-Qurashi at-Taymi Abu Sa'id al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala sami'tu Musa ibn Talha mu ne dégg naa Musa ibn Talha di Musa ibn Talha ibn Ubaydillah ibn Usman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tayma al-Qurashi at-Taymi Abu Isa al-Madani al-Kufi rahimahullahu ta'ala yuhaddithu muy nettali anna Hakim ibn Hizam haddathahu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala léegi mu daal di wax hadis bi léegi beneen bi eh, moom mu ngi jaar ci Abu Bakr ibn Abi Shayba hadith bi mu teg ginnaaw bi moom imam Muslim wa Amrun an-Naqid qala haddathana Sufyan an az-Zuhri muy Sufyan bi mooy ibn Uyayna rahimahullah mu jëlee az-Zuhri wa Abu Bakr ibn Abi Shayba Muhammad muy Abdullah ibn Muhammad ah, rahimahullah al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa Amrun an-Naqid muy Amr ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur Abu Uthman al-Baghdadi an-Naqid qaala ñoom ñaar ñu ne Sufyaan mu ibnu Uyayna an ni Zuhri gis nañ ko sax an Urwa ibn Zubayr gis nañ ko sax wa Sa'iid muy Sa'iid ibn al-Musayyib ibn Hazn mi gis fee sànq an Hakiim ibn Hizaam fi riwaayu Imaam al-Bukhaari li annahu qaala sa'altu an-nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam ba'dani thumma sa'altuhu ba'dani thumma sa'altuhu ba'dani gis nga ñett yaa ngi sa'altu nabi sallallahu alayhi wasallam fa ansaan yi benn summa sa'altu fa ansaan yi mu jox ma ñaar summa sa'altu fa ansaan yi moom laa doon wax ne la am na moom benn ñetti yoon la laaj mais riwaay bi mu indi ci kii ci euh, Riyaad bi mooy bi nekk Sahih benn ci Sahih Imaamul Buxaari te boobu ñaar la wax waaw ñaari yoon summa qaala inna haadhal maala xadiratun hulwa faman axadahu bi tibi nafsin fii bi tibi nafs wa saxaawati nafs ah.